a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasuulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaa amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati yunus ala nabiyyinaa wa alayhi afdalu salaati wassalaam baada acuudu billahi min alsheytaan alrajim wa jaawaznaa bi bani israila albahra fa atbacahum fircawnu wa junuuduhu bagyan wa cadwa bagyan wa cadwan xatta ida adrakahu algaraqu qaala aamantu annahu laa ilaha illa alladi aamanat bihi banu israil wa ana minal muslimiin suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laa yàb juróom ñeen fukk bi mu ne wa jaawaz naa léegi nag kon nangu ñaan gaangoo ngale nag mu ne wa jaawaz naa ñu daldi wëyale daldi def ñu jéggi bi bani israila waa bani israil alayhi salaati wassalaam ñi gëmoon seydinaa muusa ñoñam ya fa atbaahum ak ña nga xam ne tamit ñoo gëm ci mbokki firawna ya ndax ñoom ñépp la borom bi tabaaraka wa wax ñu génn nag daldi leen jéggiloo géej ga nag faat baahum mu daal di leen topp firawnu waaja ñu naan firawna di buurub Égypte jamono yooyule wa junuuduhu ak ay soldaaram baxyante defuñu ko woon lu dulug beewu wa adwa ak noonoo goo xamante ne nii gu tar gi ñu amaloon sayyidina Muusa alayhi salaatu wassalaam moo tax lool kesee leen génne génne leen lu dul loolu mooy ak een buñ leen amaloon waaye ak beew mooy di leen liggéeyloo ci maali foro nga xam ne moom duñu fay dara di leen fay di leen duma di leen jaamloo teg leen ci mbuumi jaam ba pare nag forcer leen ne ñoom li ñu gëm lañuy gëm léegi nag ba pare ak noon gu tar goo xam ne moom lañ amaloon waa banu israil ndax gëm gi ñu gëmoon loolu daal moo tax léegi nag loolu daal lañ leen toppee hatta ba keroog nga xamante ne nii ci lañ leen topp ida adrakahu ci la ko dabee moom firawna ba mu duggee ci ndox ma mooy di leen topp nag ndox ma daal di tëju ci kawam alxaraku li nga xamante ne mooy lab ga mooy ndox mi daal di ñëw nag mu xam ne dee na nag jeex na waaye waay firawna fii day deewe da day lab xaala mu nga naan amantu hee de moom daal dinaa gëm annahu ko ne moom laa ilaha amul benn buur illa alladi amanat amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illaa lu dul alladi buur ba nga xamante ne nii amanat moom la gëm bihi banu israil waa banu israil ñi ma doon topp ne te ñu rëcc man ma lab aay waaye man de gëm naa ka nga xamante ne nii moom lañ gëm wa anata man firawna minal muslimiina bokk naa ci way gëm yàlla yi léegi nag bi mu waxee loolu nag suñu boroom tabaaraka wa taala ne ko alaana wa qad asayta qabl ne ko ah yow firawna ah yow léegi daal ngay gëm léegi daal ngay gëm waqad te dëgg-dëgg asayta qablu mooy mu wedd woon nga lii nga na moom ngay gëm qablu lu ko jiitoon woon ñaata ata ngi laa la yónnee sama ñaari yonent yu màgg màgg màgg yoo xamante ne nii dañoo am moom yu mag ma yónni leen alayhim salaatu wasalaam ci yow ñu def ak yow ay ati ati at façon miracle bu ne mooy kawteew gu ne lépp loo xam ne luy wane ne man sama sañ-sañ sama sañ-sañ sama kattan ak man man tax nga war maa jaamu nga weddi bañ bàyyi ba dara desul lu dul ngay faatu nga ne da ngay gëm na alaana moo ndax tey ngay gëm waxat dëgg-dëgg asaytatu daal di woon ngay weddi lii lépp daal di woon mooy sa boroom xam lu jiitu woon wa kunta ta bés bii fii ngay labe bokkoon nga ci way kat yi ci kaw suuf di duma ñi nga xam ne way ngëm yàlla yi di toj seen jàkka yeeg seen bërëbu yi nga xamante ne nii moom lañ doon jaamoo seen borom ba pare di rendi yi nga xam ne mooy nit ñi di rendi lii ñi di bàyyi ñii fal yow ma tey nag nu na jiika ñun de dinañ la muccal bi badanika mooy dañ sa yaram kese sa koor kese lañuy ñuy muccal li takku na mooy di nga faatu tey moom fii ngay alkoo yow Firawna waaye nag sa koor dina fi des sa yaram dinaa ko bàyyi préserver ko ngir lan li takku na ngir mu nekk li man xalfaka ñeel ñi ñëw sa ginnaaw ci àddina bi li ngir ba àddinay tukki bu ko defee aaya mandarga buy wan ne am na kàccoor képp kuy kàccoor yëgal ne am na ku lëppoon doole fuuf tuddoon Firawna newoon fii ci Égypte doon fi buuma ko bummi nee naay ba ma fii laa ko def fii laa ko nërmeel ci biir géej gi daal di koy labal koorama ngi nii ak yarama ngi nii xool leen est-ce que lam doon def doon ko woo duma nit ñi ko jariñ tey wa inna kathiran te dëgg-dëgg minan naasi lu bari bari minan naasi ci nit an aayaatinaa ci yéefér an aayaatinaa ci suñu laay yi ñépp sax la gaafiluuna dañ ko dañ cee yëgadi lii nag al imaamu dafa soloo noonu al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah alayhima comme ni nga xaman ci mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu anhu ci xadiis boo xam ne bu wéer la yonent bi alayhi salaatu salaam léegi nag mu ne Seydina Jibril alayhi salaatu salaam dane bi nga xam ne Firawna ci la naan amantu man dëgëm naa annahu ko daal li am mooy laa ilaha amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illa alladhi amanat bihi banu israil lu dul ki nga xam ne moom la waa banu israil daal di gëm alayhim salaatu wassalaam nee na Seydina Jibril ne yaa Muhammad naan yonente mi alayhi salaatu wassalaam naan ko cëy man Jibril gis nga yow Muhammad boo ma gisoon alayhi salaatu wassalaam falaw ra'aytanii wa ana aaxidun min haalil bahri fa adussuhu fii fiihi maxaafata an tudrikahu rahma ne cay boo ma gisoon boo bale bi Firawna di wax lool man Jibril alayhi salaam cay yow Seydina Muhammad boo ma gisoon alayhi salaatu salaam maa ngi jël ci li nga xam ne mooy ban bi ban bu ñuulu géej gi laa doon tibb di ko rokkos li nga xamante ne nii mooy génn nañu Firawna gi ngir bañ rek yàlla gi daal di koy laal loolu nag mooy xadiis la boo xam ne bu wér la seydinaa jibril alayhi salaatu wassalaam kon nag lool la loolu nag moom la kon nag moom la Firawna di moom la suñu boroom di wax nii rek ne alaana loolu Seydina Jibril def nekkul ne mooy walla day bañ walla rahmatullah mooy borom bi ci boppam moo ko ci jox ndigal ngir mu def loolu ndax ñoom malaaka yi laa yansuuna allaha ma amarahum duñu mooy borom bi lim leen digal way yaf'aluuna te lépp lu ñu maayu maruuna li leen borom bi digal la kon lool Seydina Fira euh, kii Jibril alayhi salaatu wassalaam doo alayhi salaatu wassalaam doon jël ban bu ñuul bi di ko rokkos ci gémmiñu Firawna loolu noonu loolu borom bee ko digaloon moo tax mu ne ko alaana aa na Firawna léegi ngay gëm waqad asayta da nga mënoon bu yàgg kon nag mbir maa ngi noone mu ne kon nag wala xat dëgg-dëgg ba wa naa daal di noonu nañuy wàcc daal di dëkkalee banu israila wàcce woon nañ leen waa banu israil ginnaaw firawna mii mubawwa sidqin ginnaaw bi nga xamante ne nii ci laa leen mbugale ci laa leen muccale ci firawna mii mbugal seen noon bole mubawwa sidqin muy wàcce waay boo xam ne teraanga la bu dëggu la muy fa nga xam ne moom la leen wàcce fa nga xamante ne mooy Sham muy bilaadu Sham wa razaqnaahum ma daal di leen wërsëgale mina tayyibaati foofu la ca tuur mina tayyibaati bañ nekkee ca tuur ba mooy foofu nga xamante ne nii fa la leen Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam bi ñu jéggee de géej gi foofa ñu newoon suñu borom ne mu ba waa sidqin la wàcc waayu dëggu boo xam ne teraanga bu ma leen defal wa razaqnaahum ma daal di leen wërsëgal mina tayyibaati ci yu teey yi foofu la leen leen joxe al manna wa salwa comme ni nga xam ne jotoon nañ ko gis te dinañ ko gën a gis ci li nga xamante ne nii mooy ci suuratu baqara insha allahu taala fa maxtalafu ñoom nag ma suñu wuute de ñoom waa banu israil ñoo ñële ci mbiru li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne nii mooy li ma leen yónnee woon hatta jaa'ahumul ilm ba ni nga xamante ne nii ci la leen xam-xam gu leer daal di dikke mooy lan é eh, mooy ñoom waa banu Israil dama leen a tegoon ci lu leer xatta jaa'ahumul ilm ba ni nga xamante ne nii mooy ci la leen xam-xam bu leer dikke mooy lii ma leen tegoon ndax yonent yi ku fi masoon a jaar comme ni ko ñoom mawlaana abdallah ibni abbas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma daal di waxe mooy masuñoo wude ci li nga xamante ne nii mooy ne am na yonent boo xam ne mu ngi ñëw ci ginnaaw comme ni nga xam ne noonu lañ ko doon leerale nooy yonent bii mujjee ñëw comme li suñu waroon waxoon ne ba telekul ba nga xam ne ci la isa ibn maryam alayhi salaam leen inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya lima bayna yadayya min at-tawra wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad mooy loolu sayyidina isa alayhi salaam waxoon ñëwoon man de yéen waa banu israil man de ndaw yàlla laa bu mu yónni ci yéen di dëggal nag li nga xam ne moom laa fekk sama kanam ci tawraat bi nga xam ne moo ma fi jiitu ñëw ma di ko weddi waaye di leen bëggal yonent boo xam ne alayhi wassalaam mu ngi ñëw sama sama gannaaw turam mooy Ahmad muy Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam waaye bu mu leen dikkalee bil bayyinaati ci yu leer yi xaalu gaay ne hada moom mi ak lim firndi newul lu dul sihrun mubiin njabar la gu leer loolu nag la suñu bi wax nii ne fa maxtalafu banu israil de moom ma suñu woon nekk du ci lii nii hatta jaa'ahumul ilm ba nga xam ne ci la leen xam-xam bu leer bañ leen doon dig mooy dañ leen ko doon wax waaye bii nag mooy dafa nekk xam-xam boo xam ne dañ koo laal muy Seydina Muhammad mi alayhi salaatu wassalaam ñëw waaye xat na ñaamunañ ba alquran gii daal di leen dikkal ënd li nga xamante ni mooy melooy Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam bii nga xamante ne lu ñuy laal la loolu nag ba mu ñëwee ñenn ci ñoom ñu néew daal di topp toppul seen téere waxoon ak seen yonente ya alayhimu salaatu wassalaam waaye li ëpp ci ñoom daal di lànk mu ne nag dëgg-dëgg sa borom yaqdi baynahum mooy àtte seen diggante ñoom ñi ci gëm ak ñi nga xam ne ñoo far weddi yawmal qiyaamati bés pénc bésub taxawaay bi fii li nga xam ne moom lañ doon wuute ci li nga xamante ne mooy mbiru Seydina Muhammad mi alayhi salaatu wassalaam ak mbiru l'islam bii nga xamante ne nii mujj gi dañu ne mbir mi ci ñoom nañ yem daal ñoom ba la fi borom bi yónneetul moo tax ku mësa ñëw rek ñu daal di lay rendi di lay rey wala daal di lay faagaagal comme ni nga la ñu def ñoom Seydina Zakariya ak ki nga xam ne mooy Seydina wa Mawlaana Yahya alayhi salaatu wassalaam ak ñi mel ni ñoom rek man nag mbir maa ngi noonu le suñu borom nag ne fayin konta bu nee dangaa nekk fii shakkin ci sikki sàkka mimma anzalna ilayka ci li ñu wàcc ci yow yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fas alil ladina yaqra'una alkitab laajal ñi nga xam ne ñoo doon jàng téere bi di tawraat min qablika te jiitu la fi muy yahuud yi laaj leen rek bu ñu sincère waaye laajal nasaraan yi bu dee ne ñoom ñi nga xam ne ñoo doon jàng téere bi di injil jiitu woon la fi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 alhamdulillahi rabbil alamin